a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'd fa yaquulul imaamul haafidu abu zakariyaa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 baabul xassi ala xuduuril jamaacati fi subaxi wal ichaa. alhamdulillah kon ñu ñëwaat ba léegi fi ñu yemoon ci suñu buntu jeexaloon buntu bi nga xam ne mooy chapitre cent quatre-vingt-onze di téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn doon wax baabu fadli salaatil jamaa buntu bi doon wax gëneelu julli mbooloo. xadis biñ ci mujj woon a gis mu doon xadis mille soixante-dix mu ne woon wa an abi dardaa'i radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu maa min talaatatin fii qaryatin wala badwin laa tuqaamu fiihimu salaatu illaa qad istahwada alayhimu shaytaan bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer ba léegi ci kitaabul fadaa'il ci téel toolu mi ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin muy chapitre cent quatre-vingt-douze mu ne baabu buntu téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent mu ne baabu buntu al-hassi baabul hassi buntu ñaaxaate ala xuduuril jamaa di teewe mbooloo yi julli mbooloo yi fi ci suba wal isha ak gée waaw waxoon na la ngëneelu asr ngëneelu suba ak ngëneelu asr ngëneel yi ci ne waaye fii mu lay wax nag li nga xamante ne nii mooy ngëneelu ginnaaw bi ñu waxee nag li jëm ci wàllu julli eh, mbooloo ngëneel yi mu tànn ñaar yoo xam ne seenu julli ko ci mbooloo yi li ci yonent bi alayhi salaatu salaam digg màgg na waaw mu indi ko fii daal di leen utal buntu daal di koy beral fii après nag dina indi euh, beneen buntu boo xam ne nag day wane ne ah manoo ci dégg ne ah kon ñaar yi kese la kon daal man mbooloo yi naa ciy biir suba ak Aïcha pare naa ci ci des ay tisbaar ak ah. ay tàkkusaan ak timis c'est pas grave mu ne la déedéet moo tax bu paree ci chapitre bi ci bunt bi mu indil la beneen bunt buy wax nag wattu bu ñu wat <coughs> war a wattu julli yépp <coughs> di ko defee ci jàkka yi waaw mu ngi noonee waaye loolu am am solo la ak d'une manière général ak di leen di leen toppatoo waaye bu dee ci côté mbooloo mi ñaar yi la ci génn julli mbooloo ñaar yi la ci génne ginnaaw bi mu la waxee ci bunt bi ñu génn te gisoon nañ ci wute yi am ci boroom xam-xam yi <coughs> est julli mbooloo moom farata la waaw waaw waxoon nañ la zahiri yi def nañ ko shart <laughs> waaw hanbali yi ak ñi àndoon ak ñoom comme ñoom al imam ibnul munzir ñoom sayyidina ata <coughs> ñooñu ñu jàpp ne affaire bi lenn la waaw al awzaa'i ñoom ñëpp rahmatullah alayhim sufyan bokkuloon ci ñoom al awzaa'i rahmatullah alayhim te ne ma ne loolu mooy mazhabu imaamul Buxaari rahimahullah farata la waaw fardu aynin la waa jumhuurul ulamaa min jumhuurul xanafiyya wal maalikiyyati wa shaafi'iyyati ñoom ñii ne fardu kifaaya la bu ko ñenn ñi taxawee wàcc ñenn ñi ne sunnatun mu'akkada la ñii sunna kese la kon loolu yëpp gisoon nañ ko lillahi alhamdu wal minna léegi nag mu lay wax nag. julli mbooloo yooyu am na yoo xam ne ñoo ci gën a feddale ko waaw buñ la nee moo gën a feddale ko nag waxuñ la nga délaissé yi ci des mukk mais yii seenu jàpp leen daa wëratee gën a tee gën a tee feddale ko muy baabul xasi ala xuduril jamaati fi subhi wal kon bunt di wax ci eh, ñaaxaate ci di fekke mbooloo yi ci suba ak li nga xam ne mooy gée alimaamu alxaafidu Nawawi rahimahullahu taala mu indi xadis mille soixante onze fii nag indiwu fi li nga xam ne mooy aaya eh, dafa indi ay xadis kese ñetti xadis la fi indi eh, benn bi kese eh, benn muy njëkk indi di ci indi ñaari riwaaya muy mille soixante onze yeneen ñaar yi muy indi yu mujj yi yoo gisoon nañ leen moo tax buntu bi moom amaana léegi nii dañ koy pare insha allah kon mille soixante onze mu ne an Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu man salla al-'ishaa'a fi jamaa'atin fa ka'annamaa qaama nisfa al-layl waman salla subha fi jamaatin fakaannamaa salla al-layla kullahu rawaahu muslimun rahimahullah wa fi riwaayati at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi an Usmaan radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man shahida al-ishaa fi jamaacatin kaana lahu qiyaamu nisfi layla wa man salla al-ishaa wal-fajra fi jamaacatin kaana lahu ka qiyaami layla qaala at-Tirmidhiyu rahimahu llahu hadiisun hasanun sahiih kon al-imaamu al-haafizu an-Nawawi moo dindi hadiis bi mu ne an Usmaan mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Usmaan ibn Affaan di doomu ki nga xam ne mooy Affaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah di xalifa ñetteelu xalifa yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi gisoon nañ xadiisam dañ ma jowoon gis moo doon mille quarante six ci cent soixante cent quatre-vingt-sept baabu fadli salawaat voilà boobu lañ mujj woon gis xadiisam foofu maa min imri'in muslimin tahduruhu salaatun maktuba voilà kon mu ne ñu ngi jële sayyidina Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu rasuulallah mu ne man Usmaan di dégg naa dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man salla al-ishaa képp ku julli gee fii jamaa ci mbooloo fa ka annama qaama nisfal layl kooku mu ngi mel ni dafa taxaw di naafila xaaju guddi gu njëkk gi waaye wa man salla képp ku julli as-subha jullit fajar jullit suba bu farata bi fii jamaa ci mbooloo fa ka annama salla al-layla kooku day mel ni julli na nag guddi gi waaw mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu abul xusayn muslim ibn al xajjaaj rahimahullah mu ne wa fi riwaayatin lit wa fi riwaayati tirmidi mu ne kanta imaamu tirmidi moom ni mu soloowee xadis bii an Usmaan jële ko Seydina Usmaan ba léegi radiyallahu anhu annahu qaala dane qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na man shahida al isha képp ku teewe gée julli ko fii jamaa ci mbooloo kaana lahu qiyaamu nisfi layla kooku day am yoolu ku taxaw taxaw julli xaaju jull euh, guddi gu njëkk gi man salla al waaye nag képp koo xam ne dafa julli al ishaa wal koo xam ne moom dafa julli gée fajar ga ca tegu mu julli ko tamit fii jamaa ñaar yëpp ci mbooloo kaana lahu ka qiyaami layla day mel ni ku taxaw guddi gi yëpp mu ne qaala Tirmidi al imaamu Tirmidi rahimahullah nee na bi mu solo xadis bi mu ne xadisun li xadis la xasanun saxiix bu baax bu wér léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom ñii doon nga ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi solo na ko na ko noonu al imaamu Malik solo woon na ko lu jiitu woon waaw kitaabu salaa baabu maa jaa fil atamati was subh indi na ko foofu moom al imaamu Malik ibn Anas naka noonu al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi moom itam daal dina koy solo al imaamu Muslim Abul Husayn moom la jëkk a wax ci kaw moom mu ngi ko ndi kitaabu ah, as-salaa kitaabul masaajid wa mawaadi'is salaa baabu fadli salaati al-ishaa'i was-subhi fii jamaa mu ne haddathanaa Ishaaq ibn Ibrahim mu ne ko ñu nettali mooy sunu sëriñ di Ishaaq ibn Ibrahim di Ishaaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar Abu Yaqub al-Marwazi an-Naysaburi di Ishaaq ibn Rahawayh gane àddina la 61 génn àddina li nga xam ne mooy la 237 rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana al-Mughira ibn Salama al-Makhzumi ñu nekk ñu xabaar mooy al-Mughira ibn Salama al-Makhzumi al-Mughira ibn Salama al-Qurashi Abu Hisham al-Makhzumi al-Basri rahimahullah moom mu ngi génn àddina l'an deux cents rahmatullahi alayhi waaw mu ne ma moom qaala haddathana Abdul Wahid imam Muslim ne wa huwa ibn Ziyad mu ne moom mu ne ki ko nettal ki leen nettal imam Abdul Wahid imam Muslim ne mooy ibn Ziyad di Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi mawlaahum abu bishr ñi ne abu ubayda albasari ñu xame woon ko ñu ko doon athaqafi rahmatullahi alayhi moom mu ngi génn àddina la cent soixante-seize mais am nañu ne cent soixante-dix-sept am nañu ne la cent soixante-dix-neuf rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Usmaan ibn Hakiim mu ne ki leen nettali mooy Usmaan ibn Hakiim de Usmaan ibn Hakiim ibn Abbaad ibn Hunayf ah, Abbaad ibn Hunayf al ansaari al awsi abu sahl rahimahullahu taala al kuufi moom mu ngi génn àddina euh, cent euh, quarante ginnaaw gàddaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam hmm? rahmatullahi alayhi qaala mu ne moom haddathana nettal nañ Abdurrahman ibn Abi Amra mu ne ki leen nettal ma Abdurrahman ibn Abi Amra Yasir ibn Amr ibn Mihsan al ansaari an-najjaari al-muzani al-madani al-qaas euh, nga xam ne euh, imaam al-haafiz en fait ci saxa euh, borom xam-xam yi ñu ne moom ñi saxaaba la mooy saxaaba la ci wàllu at ci wàllu jamono waaye taa ci riwaaya ndax jamono yonent mi alayhi salaam la benn àddina waaw Ibn Abi Haatim nag gën a du saxaaba mais saxaaba yi ni leen xamee woon mooy ñoom seen doom yi. kii baa banul najjaar bokkoon ku ci amoon doom da ko doon yóbbul yonent bi alayhi salaam moo tax moom saxaaba la mais sauf ci wàllu riwaaya du saxaaba loolu dafa am mu ngi mel ni Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhu saxaaba la yonent salaam mu ngi génn gane àddina yonent saa salaam di aj ci yoon bi kooku xatta baayam sa xamalu ko dara parce que baayam yonent saa salaam génne àddina moo nekk xalifa deux ans mu génn àddina Seydina Ali radiyallahu moo ko moo ko moo ko yar. mooy saxaaba la waaye ci wàllu riwaaya mooy jëliwul ci yoneen saa salaam dara ndax bi ñuy yoneen saa salaam génnaan na liir la woon kon kii itam looloo ko dal façon bu mel noonu Abdurrahman ibn Abi Amra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne daxala Usmaan ibn Affaan al-masjida fa qa'ada wahda mu ne Seydina Usmaan radiyallahu dafa dugg ci jàkka ji ginnaaw bi mu jullee gee ba pare loolu nag Aïcha la doon julli si fekk nit ñi bareeguñ mu dem euh, tudd ci ginnaaw comme ni ko riwaayu imaam euh, Malik bi di leerale ndax riwaayu boobu Abdurrahman ibn Abi Amra mel na nii ba léegi da ne jaa'a Usmaan ibn Affaan ilaa salaati al-ishaa'i fa ra'aa ahla al-masjidi qaliilan fattaja'a fii mu'axxar fii mu'axxari al-masjidi yantaziru an-naas an yaksuru fa ataahu ibnu Abi Amra fa jalasa ilayhi fa sa'alahu man hu fa axbara fa qaala ma ma'aka min alquraan fa axbara waaw <laughs> nee na dafa dugg ci jàkka ji mooy jàkka Yonent bi alayhi salaatu wa salaam al-ahd lil ahd mooy jàkka ji ñu xam bi mu duggee ngir julli ci gée jiite nit ñi gée bi mu xalifa radiyallahu anhu mu gis ne jàkka ji ñu fi nekk bariwul waaw fattaja fi muaxxar al masjid mu dem ca gannaaw jàkka ja dal di tëj tëdd foofee lu tax yan yantaziru di xaar annaasa nit ñi an yaksuru ñu bari muy xaar nit ñi bari eh, ba buñ baree mu dóor a jug ndax yeneen saa sam loolu lu doon def waaw doon xool bu gisee ñu bari mu jiite leen bu gisee ne baree buñ mu xaar tuuti léegi nag fa ataahu ba mu foofu foofale di xaar nit ñi bari ibnu abi amra mi dikkal ko fa jalasa ilayhi toog ci wetam fasalahu man huwa sayna Usman ne ko bu doon waxe wala mbokki kan wala yaay kan tur bi naka la léegi fa axbarahu mu xabaare ko ne ko man damay Abdurrahman ibn Abi Amra wax ko ay fi wax ko turam ak yooyu yëpp sayna Usman ne ko ma ma ma'aka min al-Qur'an ne ko lan nga mokkal ci al-Qur'an waaw loo lu ànd ak yow ci al-Qur'an mooy lan nga ci mokkal lan nga ci takk mu xabaare ko léegi nag Seydina Usmaan mel ni buuñaa buñ koy may waaw ndax yaayu moom mi dajale alquran laaj ko mbiru alquran mu wax ko la mu ci man mu bég fa qaala lahu Seydina Usmaan nag door ko man shahida al-ishaa fa kannama qaama nisfa layla wa man shahida as-subh fa kannama qaama layla kii mu ne ko képp ku fekke al ak gée mooy julli ko ci mbooloo yi faka annama qaama nisfa layla mu ngi mel ni ku taxaw di naafile di jaamu yàlla xaaju guddi gu njëkk gi wala xaaju guddi waman shahida képp koo xam ne fekke ne julli suba ci mbooloo mi fa faka annama qaama layla mu ngi mel ni moom guddi gi yëpp la taxaw waaw léegi kon gis nañ mbir mi kon loolu la <laughs> lii euh, lii nii mooy riwaa imam Muwatta bi kon bu ñëwaatee ci imaamu Muslim dane daxala Usmaan ibn Affaan al masjida mu ne Seydina Usmaan dafa dugg ci jàkka ji ba'da salaatil maghrib kon xam nañ lu tax mu ñëwoon dafa ñëwoon ginnaaw gee timis la woon ngir jiite fi nit ñi gée bi mu ñëwee fekk nit ñi néew fa qaada wahdahu mu dem mooy ca gannaaw xam nañ kon fële toog moom kese Abdurrahman nee na fa qa'adtu ilayhi ma ñëw toog ca wetam fa qaala mu ne ma yabna axi mooy ginnaaw bi ma ko laajee ndax imaam riwaaya imaam Maalik moo ñuy laaj ne ñëwul rek wax ko lii mooy laaj na ko turam mu wax ko ci wàllu alquran lan la ci takk mu ne ko yow sama doomu mbokk sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man bi Usman radiyallahu anhu dégg naa ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne man salla al-isha fi jamaa képp ku julli gee ci mbooloo fa ka annama qaama nisfal layl mu ngi mel ni ku taxaw li jaamu yàlla xaaju guddi xaaju guddi gi wa man salla subha képp ku julli suba nag fii jamaa ci mbooloo fa ka annama saama layla kulla mu ngi mel ni ku ku ko salla bo ku julli al layla guddi gi kullahu mbooleem seen nii la ko al imaamu muslim daal di indi léegi imaamu Nawawi dana wa fi riwaayati Tirmidhi léegi ñu xool imaamu Tirmidhi moom nan la ko ënde moom al imaamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi abwaabu salaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu fadli al-ishaa'i wal fajri fi jamaa'a mu ne haddathanaa Mahmoud ibn Ghaylaan mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ di Mahmoud ibn Ghaylaan di Mahmoud ibn Ghaylaan al-Adawi Abu Ahmad al-Marwaziyu al-Baghdadiyu rahimahullah génn àddina la 239 am na nag ñu ne la 249 mooy gis nga <laughs> mooy 10 ans de différence am na ci wax yi rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Bishr ibn Sari mu ne ki ñu nettali mooy Bishr ibn Sari di Bishr ibn Sari ibn al-Harith ibn Umayr al-Basri Abu Amr al-Makkiyu ñii ne moom mu ngi génn àddina la 133 génn àddina l'an cent quatre-vingt-quinze am nañu ne l'an cent quatre-vingt-seize rahmatullahi alayhi waaw moom nii ku màgg la woon am nay temps nag gaa yi dañ koo jame woon daa yoroon euh, idées yi leen ci ahlul bidaa yi waaw léegi nag ba ba mu ko defee gaa yi daal di koy ŋàññ mu daal di jéggalu daal di tuub waaw mu nekkoon ku màgg nekkoon Makka euh, rahmatullahi alayhi kon moom Bishr ibn Sari qaala mu ne haddathana Sufyan mu ne ki ñu nettali mooy Sufyan muy Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi gane àddina la 97 euh, waaye génn àddina la 161 rahmatullahi alayhi qaala mu ne <coughs> moom Sufyan an Uthman ibn Hakim gis nañ ko sànq rahmatullahi alayhi an Abdirrahman ibn Abi Amr gis nañ ko sànq waaw muy Usmaan ibn Hakiim ibn Abbaad ibn Hunayf hmm, rahimahullah al-Ansaari mu jële ko ci Abdurrahmaan ibn Abi Amr an Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam man shahida al-ishaa'a fi jamaa'a kaana lahu qiyaamu nisfi layla wa man salla al-ishaa'a wal fajra fi jamaa'a kaana lahu ka qiyaami layla imam Tirmidhi mu teg ci ne wa fil baabi an ibni Umar wa abi Hurayrata wa Anas wa Umaarata ibni Ruwaybata wa Jundub ibni Abdillah ibni Sufyaan al-Bajali wa Ubay ibni Ka'b wa abi Muusa wa Burayda hadiisu Usmaan hadiisun hasanun sahiih wa qad ruwiya haazal hadiis an Abdirrahmaan ibni Abi Amra an Usmaan mawquufan wa ruwiya min ghayri wajhin an Usmaan marfuu'an kon al at-Tirmidhi loolu ma ci toj na ci bunt bi xadiis yi mel nii am na yeneen saxaaba yu ko kon Seydina ibn Umar di Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma Abu Hurayra Seydina Anas ibn Malik Umaara ibn Ruwayba gis nañ ko fan yee Jundub ibn Abdillah ibn Sufyaan moom al-Bajali radiyallahu anhu Ubay ibn wa abi Musa al-Ash'ari ak Burayda ibn al-Husayb radiyallahu anhu mu ne xadiisu Usmaan bi xadiis la boo xam ne xasanun saxiix bu baax la bu wér moo tax imaamu Tirmidi an-Nawawi wax ci suuf ne qaala Tirmidi xadiisun xasanun saxiix léegi mu ne wa qad ruwiya haadal xadiis mu ne xadiis bi solo nañ ko an Abdirrahmaan ibn Abi Amr am na ñoo xam dañ ko jëlee ci Abdirrahmaan ibn Abi Amr mu jëlee ko Seydina Usmaan loo xam ne Seydina Usmaan moo ko wax te loolu mooy riwaa imaam Maalik bi. gis nga riwaay imam Malik bi moom daa ñëw laaj ko mu laaj ko yaay kan mu wax ko mu ne ko ndax lan nga man ci al alxuraan mu wax ko ko rek mu wax ko ko julli li loolu mooy wax ji Seydina Usman wax ko ko directement saa mu tuddal ko ren saa moom lay wax nii ne soloo nañ ko loo xam ne ci moom la wax ji waaye soloo nañ ko comme moom imaamu Tirmidhi ni mu ko soloo yi nii waaye ak sëriñam imam Muslim ak imam Ahmad ak ñooñu ci loo xam ne marfuwaan mooy Seydina Usman dana yonent bi alayhi salaam qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam na kon euh, mu ngi noonu kon hadis bi léeg-léeg <clears throat> ñenn ñi dañ koo solowee mu yem ci Seydina Usmaan comme imaamu Maalik ñenn ñi soloo ko mu yéeg ba ci mu ne man yoneen sallallahu alayhi wasallam nee ñaar yooyu yëpp am na léegi nag ginnaaw lii mu des ana lëkkaale suñu hadis bi ak bunt bi ñu ne di wax ci ñaaxaati ci julli mbooloo li nga xam ne mooy julli suba ak jullit tak euh, gée dañ naan la lu leer la leer na ci seen gëneel leer na ndax képp koo xam ne da ngaa julli ci mbooloo yàlla non seulement du yem ci fay la julli gée gi mais dalay defal buuñaa waaw dalay may nga am darajaay yoolu tiyaabaay ki nga xam ne moom dafa dafa naafile woon yow na ngaa julli gée waaw julli sa sawaab yooyu julli gee kese la yow julli gee kese yàlla may la ci mbooloo voilà yow mu may la darajaay ku julli xaaju guddi gi ku naafili xaaju guddi gi allahu akbar waaw waaye mu ne ku julli suba ci mbooloo yow dafa mel ni dangaa julli guddi gi kon loolu seen daraja rëy na loolu mooy riwaayu imaam muslim bi kantaay riwaayu imaam at-Tirmidhi bi rahmatullah alayhi imaam Abu Dawud dina ko comme noonu mooy ku julli mbooloo gée ci mbooloo day mel ni ko am xaaju julli guddi gi waaye ku julli Aisha ak fajar day mel ni ku julli koo xamante ne nii moom dafa naa ci mbooloo dafa naafilu guddi gi kon mooy yow boo jullee Aïcha ci mbooloo am nga darajaay ku julli naafila xaaju guddi nga julli fajar ci mbooloo am nga darajaay ku naafila lan léegi nag wax ji fii la mais parce que attends man affaire bu xaw na lunt sama bopp ma ah. <laughs> non parce que yow nañ jël pan ndànk-ndànk xadiis bu njëkk bi après ñu teg ci bi ci njëkk mooy riwaa imam Muslim après ñu jël bu kenn bi imaam muslim foofu dane man salla al-isha fi jamaa fa ka annama qaama nisfal layl képp ku julli gée ci mbooloo mu ngi mel ni ku julli xaaju guddi gi loolu c'est pas grave te loolu euh, riwaay imaamu Tirmizi bi lool la man shahida al-isha fi jamaa kaana lahu qiyaamu nisfi layla côté boobu grawul ku julli gée la ngay am xam nañu leer na mooy borom bi day mel ni da jox yoolu ku mel ni dafa taxawoon da mel ni yow ku taxawoon xaaju guddi gi loolu leer na mais man li ma xaw a lënt ci mbir mi nag mooy li ci tegu julli fajar gi jël ko par dànk ndànk ah ayyadaka Allah <laughs> wa hafizak amin ya waaw ma ne waman salla subha xoolal li ci tegu waman salla subha fii jamaa fa ka annama salla layla ku julli kanta fajar ci mbooloo mu ngi mel ni ku julli guddi gi yëpp ku naafili guddi gi léegi ñu xool ci suuf bu imaamu Tirmidhi wa man salla al-ishaa foofu wal fajra fi jamaa fa ka kaana lahu ka qiyaami layla alors que bii fi ñu jóge imaam imaam Muslim bi mooy ku julli suba kese la wax ci mbooloo kook day mel ni ku julli guddi gi alors que riwaay imaamu Tirmidhi bi rahmatullah alayhi dane képp ku julli isha ak fajar ñaari yëpp ci mbooloo kooku mooy am yoolu day mel ni ku julli guddi gi mais man loolu def na dese na maa leer